kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi hadis mille cent douze ah mu ne wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sallaa ahadukum rak'atay al-fajri falyadtaji' alaa yamiinihi rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima bi asaaniida saxiixa qaala tirmidi rahimahullah xadiisun xasanun saxiix kon al imaam alxaafis mu ñëw indi xadiis bi ngir nag lijjanti li mu waxoon ci tarjama bi ni mu tuddawoon buntu bi léegi benn wàllu bu mujj bi mooy baabu istihbaabi buntu bi di cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-dix-huit di chapitre di buntu ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum di téeméer ak juróom ñett baabu buntu def baabi sopp wal ittijaa'i tëdd ba'da rakaatayil fajri ginnaaw ñaari rakkaay fajar ala janbil ayman ci wàllu nit ki nga xamante ne mooy bu ndejoor ba wal hasi alayhi ak ñaaxaate gi nag ñaax boobu nag mooy hadith ibnu Umar euh, Abu Hurayra bi pour lool la côté boobu ñaar waaw sawaa'un moo xam nag waa ji kaana tahajjada bil layli am la moo xam waa ji def na julli na ci guddi gi wala julliwul def na naafila guddi yeewu julli wala déet lépp ci yem parce que ndigal lii amul loolu loolu moo tax mu ne hadith bi kon mu ne ana wa Abi Hurayra mu ngi jëlee ci sayyidina mawlana abu hurayra ad-dawsi hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum annahu qaala mu ne an qaala rasulullah mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na ida salla ahadukum bu kenn ci yéen julli rak'atay fajri rak'atayil fajri kenn ci yéen bu jullee ñaari rakkaay fajar yi fal yadtaji'na tëdd ala yamini ci ndejooram mu ne hadis bi rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaaniyu as-Sijiziyu rahimahullah wa Tirmidhi di al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah bi asaaniid ci ay càllale saxiixa yoo xamante ne ni yu wér la mu ne qaala Tirmidi te imaamu Tirmidi sax ba mu ko solo dane xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dongu fii mu ne ñooy ñi nga xam ne ñoo solo xadiis bi ñu ne la déedéet al imaamu hmm? Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi ah, daal dina koy solo ah. léegi kon. Ah, moo leen ci jiitu woon di sëriñu al imaam Abu Dawud al imaam dana na qaala dana tir ah, rawaahu Abu Dawud wa Tirmidhi léegi nañ xool al imaam Abu Dawud rahimahullah mu ngi koy indi ci kitaabu as-salaa baabu tafrii' abwaab at-tatawwu' wa rak'aat wa rak'aat as-sunna baabu al-ibtijaa'i ba'dahaa mu ne haddathanaa Musaddad wa Abu Kaamil wa Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara mu ne nettali yoon ñetti sëriñam la ko jëlee mu ne haddathana nettali nañu Musaddad di Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala moom daal di génn àddina la deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi wa Abu Kamil di Abu Kamil al-Jahdari al-Fudayl ibnu al-Husayn ibnu Talha al-Basri rahimahullah al-Jahdari Abu Kamil la siiwoon rahmatullah alayhi génn àddina la 237 rahmatullah alayhi wa Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara ak sama beneen ñetteelu sëriñ du Ubaydillah ibn Umar ibn Maysara al-Jushami mawlahum al-Qawariri Abu Sa'id al-Basri wàccoon tamit fi nga xam ne mooy Baghdad kon al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn àddina li ngi gën a wér mooy 235 rahmatullahi ala al-jami' qaalu mu ne sama ñett sëriñ yi yëpp ne nañ qaalu ñu ne haddathana Abdul Wahid ñu ne ki ñu nettali mooy Abdul Wahid di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlaahu Abu Bishr ñii ne Abu Ubayda al-Basri daal di siiwoon ji bi as-Saqafi rahmatullahi alayhi génn àddina la 176 am na ñan ñu ne année bi imaamu Malik génn àddina la génn àddina muy la 179 am ñu ne la 177 rahmatullahi alayhi moom nag. moom mii moo tax ñenn ñi daal di di wax naan dañuy jam xadiis bi e, ah, moom mii di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi siqa la boroom Taqrib at-Tahdhib wax mu ne waaye nekk na ci xadiis fii xadiis yi an al-A'mash wahdahu maqal mu ne waaye ci xadiis yi nga xam ne moom lay jëlee ci al-A'mash kese kese kese am na yenn wax yu ci am voilà parce que euh, te xadiis bi ci al imaam al-A'mash rahmatullahi alayhi ci la ko jëlee hmm? Euh, loolu loolu la léegi kanta ba pare euh, al imaam Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahmatullah yi ne man man ma suma gis euh, Abdul Wahid ibn Ziyad di sàkku xadiis mukk ci Basra waaw naka noon Kuufa it noon mu ne nekkoon nañ doon toog buntam ah, bésub àjjuma ginnaaw bi ñu jullee àjjuma ji ba pare ñuy fàttalante moom xadiisu Amash yi waaye du ci xam benn xaraf waaye lool boroom xam-xam yi dañ ne parce que du ci xam benn xaraf parce que moom boroom téere la woon voilà parce que dabtu dabtaan mooy takk ñaari façon takkaam dabtu qalbin wa dabtu dabtu kitaab mooy su suwaa nga mokkal nga takke sa xol wala nga takke li nga xam ne mooy sa bind moom nag li mu doon takke mooy li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy moom moom da doon bind waa léegi bu leen ñoom dañoo toog kay yi wax ak moom xadiis yoo xam ne moom mokkalu ko loo bëgg mu xam ci waaw mais bu yoroon li nga xamante ne mooy tiirim day jaar voilà kon <laughs> loolu la ko borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di dajale muy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-A'mash te moom la imaam al-Hafiz ne ay hadiisam ku dëgër la waaye bu dee ci al-A'mash am na ci ay wax walla mu ne haddathana nettali na al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufiyu al-Tabaristaaniyu al-asl rahimahullahu ta'aala gane àddina la 61 génn àddina la 145 rahmatullahi alayhi an Abi Saalih mu jël ko Abu Saalih di Zakwaan Abu Saalih as-Sammaan az-Zayyaat almadaniyu borom import export rahmatullahi alayhi moom Abu Salih génn àddina la 101 ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ci sëriñam Seydina Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamaniyu hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu génn àddina am ñu ne la 59 ba mooy 57 58 59 ñetti wax yooyu yëpp am na ci kañ la génn àddina amaana nag cinquante-neuf bi mu gën a lëng radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum rak'atayn qabla as-subh falyattaji ala yaminihi léegi kay xoola hadith bi fa qala lahu Marwan lii dañ doon wax sànq mooy fasl bi nit ñi ne wax ne imam Ibn Mas'ud dane moom waxam boo gisee mu bañoon tëdd googee mooy da jàpp ne boo sëlmalee faslu mooy takkale nga diggante ñaari rakkaay yu yu yu yu sunna yi ak ñaari rakkaay suba yi nga war a julli def na am na am na am na benn teqanta def ko benn benn euh, loo xam ne mooy dox seen diggante il faut loolu am te loolu boo sëlmalee doy na ko léegi nag euh, xam nga ñële dañ leen ñoom imaamu Shafi'i euh, Shafi'i yi rahmatullah ne non loolu rek daa doyul sëlmal bi kese daa doyul yooyu yëpp daa doyul parce que lu tax xoola hadith bi. Seydina Abu Hurayra bi waxee xadiis bi radiyallahu ta'ala anhu kii da ne ko fa qaala lahu Marwaan ibn al-Hakam Marwaan ne ko muy Marwaan ibn al-Hakam gouverneur u Médina toogaloon fa Seydina Muawiya radiyallahu anhu léegi Marwaan ne ko muy Marwaan nen na maamu Umar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam rahmatullah ala al-jami' léegi nag Marwaan ne Abu Hurayra waaw mais Abu Hurayra amaa yujzi ahadana mamshaahu ila al masjid hatta yattaji'a ala yaminihi mu ne mais Abu Hurayra mais doyul ci mel ci ñun dox gi ngay dox ah jëm ca jàkka ja loolu doyul ba il faut daal mu tëdd ci ndeyjooram qaala Ubaydillah léegi Ubaydillah ne <laughs> muy Ubaydullah ibn Umar ibn Maysara rahimahullah mi nga xam ne bokk na ci ñi ko imaam Abu Dawud ñetti sëriñ ñi kenn ci ñoom muy Ubaydullah fi xadiis ci xadiisam qaala la nee na Abu Hurayra non dox boobu rek nga yow bu dee ne dox bi lañ ne ne daa doyul booy yow du julli ñaari rakka yooyu sa kër sax di ñëw ci jàkka ji boo ñëwee fekk tëddoowoon sa kër boo ñëwee moom daa jàpp ne da ngay tëdd parce que saa sam nee na nga tëdd waaw dox boobu noonu mooy doyul ñu ne kii def na diggante ñaari rakkaay fajar ak ñaari rakkaay suba yi def na digg eh, am na ab lu mu doxale seen diggante Seydina Abu Hurayra ne ko déedéet dox boobu doyul xaala <laughs> léegi nag mu ne fa balagha dhalika Ibn Umar léegi nag Ibn Umar eh, eh, wax jii hadith Seydina Abu Hurayra ge waxtaan jii jëm mook si Marwan di mu jotale ko fa ah ak sara Abu Hurayra mu ne Abu Hurayra de bari na lu mu indi ci boppam te ay hadith yi muy nettali qaala fa qiila li ibnu Umar léegi nag bi mu waxee loolu ñu ne ibnu Umar radiyallahu anhu ne ko mais hal tunkiru shay'an mimma yaqul ndax da ngay weddi lenn bon wala da ngay bañ dara ci li Abu Hurayra wax ne lii la yoneen saa sala wax mu ne mu ne mu ne leen qaala laa mu ne non weddiwuma ci dara non <laughs> li mu wax noonu amul dara ne yoneen saa sala wax weddiwuma ci dara man ibnu Umar ah walakinnahu tara a wajabun naa mu ne moom ni mu ñemee di nettali ay xadiis di jële ci yoon saa salaam ñun ñemewuñu ko noonu waaw mooy ñun dinañ am yenn retenue Seydina Abu Hurayra parce que moom yoneen saa salaam da ko ba mu ne mooy tàllal sërëm ma ko mu jàpp loo xam ne lu dootul fàtteeti dara moom moo tàllaloon loolu moo tax moom <laughs> moo xam ne waxoon nañ la ne eh, ahadul ashara al mubashirin bil janna Seydina Talha ibn Ubaydillah ci fukki saxaaba yi gën a màgg saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam talxatul xayri ah borom Uhud <laughs> xam ne moom la Seydina Abu Bakar na wax zaaka yawmun kulluhu li talxa li talxa <laughs> Uhud moom xare boobu eh, bés boobu moom xare boobu lépp talxa ko moom <laughs> bu dee riwaay boobu am na as as lëf lees si wax mooy talxa boobu bi ko benn taabi'i ne mais yéen talxa mais yéen yéen ni parce que moom bokk na ñëkk dugg ñi ñi Abu Seydina Abu Bakar ba mu duggee ci la dem convaincre ay gaay ci waa Quraysh ay kilifa doon Sayyidna Talha ñu dugg ci l'islam waaw kon gis nga kon ni mu téeree dugg ci l'islam ba pare yonent saa salaam ak fi mu fekk yëpp ci euh, dundu yonent saa salaam ak ni mu ko jegee woon ak yëpp léegi taaliba bi ñëw ne ko mais Abu moom moom day nettali yoo xam ne yéen du ngeen ko nettali mu ne euh, euh, <laughs> est-ce xam nga yiw gu nekk ci kuy waxal yonent saa salaam lu dul noonu mu ne Kanta moom Abu Hurayra man jaaxaluma muy nettali lu ñu dul nettali xam nga lu tax parce que moom tout le temps mu ngi woon ak yeneen saa salaam buntu moom foo ko masoon a fekk ñun bu ñu may parce que ñoom dañu amoon ay responsabilité ay famille yor ay yu ñu war a dundal ay seen seen seen seen activité yu ñu doon def seen i liggéey mu ne ñun bu ñu demee fi lañ koy bàyyi ci yeneen saa bu ñu demee ba ñëwaat dox li ñuy dox li def suñuy activité ba ñëwaat fi lañ koy fekk kon nag kooku laps mooy diggante woon nga xam ne ñun newuñu fi. moom mu dégg keneen saa salaam lu ñu déggul ñun loolu jaaxaluma waaw loolu moom moom mooy moo tax moom muy nekkal lu parce que moom ni muy doon nekkal keneen saa salaam ñun doonuñ fa nekka ah. waaw parce que ñun bu ñu ñëwee keneen saa salaam nekk ak moom war a dem nag dexu yëfi so euh, euh, njaboot jeeg wala li nga xam ne moom la ñuy dundee uti li ñuy dundee yooyu. Seyna Abu Hurayra loolu yëpp nekkuloon problème neewoon na man yooyu yëpp faale ma moom lenn rek naa nekk ak yeneen saa salaam kese. waaw <laughs> man daal laa nekk ak moom même lu ma mën a xiif man daal laa nekk ak moom jeex na moom mosoon a kay noonu la kooku kay bu dégg loo xam ne ñeneen ñi dégg ñu ko c'est normal te gisoon nañu abu mook ibnu Omar mii ah bi nga xamante ne nii ci la <laughs> ci la doon wax <laughs> ba abu euh, ibnu Omar ne ah abu na nag ëppal na li muy euh, nettali quoi mu dem laaj ne Sayyidatu Aisha dem Sayyidatu Aisha ne ko kay ñu def ne ko est-ce que déggoo yeneen saa saa wax lii mu ne ko waaw waaw mooy xaraariti waaw boo bi yeneen Seydina Abu Hurayra yeneen saa saa nee na képp ku fekke ab néew bañ waajal ko euh, ñu koy waajal euh, ñu jullee ko yow am nga montagne yiw ah boo dee fekk nga ba ñu jullee ko nag ba ba ba kii ko ba denc ko nga am nga beneen montagne c'est Abu euh, Ibn Omar mu ko doon dóor a dégg ne waaye Abu Hurayra nag lii mu wax moom moom. moom moo ëppoon na li muy nettali léegi Seydina Abu na ko kaay aywa ñu dem ci Sayyidatu Aisha mu laaj na ko yaa umma yow suñu yaay <laughs> est-ce que yow mii déggoo Aisha radiyallahu anha yeneen saa salaam wax lii ma wax mu ne ko aha kay yeneen saa salaam ma wax Ibnu Umar ne yaa ñu gën a xam yaa ñu gën a takkoon ak yeneen saa salaam te yaa ñu gën a xam xadiisam kon de ñun laqad farratna fi qawa fi qaraarit kathiira ñun de daal dinañuy gàttañlu la hawla wala quwwata ci ay montagne yu yu bëri yu bëri yu bëri bëri <laughs> waaw moo tax bi mu waxee fii ñu ne ko waa da ngay weddi al tunkiru sa Ibn Umar da ngay weddi li Abu Hurayra nangu woo daa am da wala lenn loo xam ne jàpp nga ne da cee war a juum xaala mu ne la walakinahu tara wajabun naa moom moo ñu gën a ñeme di nettali ci Yonent bi alayhi salaam ñun nag ñu am luñ ci <laughs> yoo xam ne yenn retenue yoo xam ne ah waaw ñoo loolu lay wax. qaala fa balagha dhalika Abu Hurayra léegi nag waxu Ibnu Umar boobu ñu jottali ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala fa maa dhanbi man luy sama bàkkaar in kuntu hafiztu wa nasu <laughs> man ban problème moo nekk ci man lan mooy sama bàkkaar bu dee ne man damaa takk waaw ñoom ñu fàtte <laughs> waaw waaw mooy Ibnu Umar wax gi du masu koo dégg riitu waaye mooy mbir la boo xam ne dese wo na leer ci boppam est ce que waxoon na ko koog boo tax mu naan wajabu naa ku xam nag lii mooy boroom xam boo xamee amul bi xaar waaw yow yaa ngi leer bi leer na mais bu dee da ngaa nekk si gisàkk loolu benn affaire la waaw bu boobaa nga am retenu téye sa bopp loolu waaye nag yow sa téye sa bopp du tax nga ne comme que man téye naa sa bopp léegi ki xam sax daa war a def ne man déedéet <laughs> moo tax Imaam Abu Hurayra ne fa maa zan bi man lan bu dee ne man damaa takk li yeneen saa sam doon wax wanasu ñoom ñoom fekk woon nañ ko waaye ñu fàtte <laughs> man loolu man man man la ñuy gàll bàkkaar bi wala problème boobu du ma problème man Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wardahu léegi kaanta kon loolu mooy riwaaya Abu Dawud bi moo dugg ci leeral bi kanta imaamu Abu nu mu tudd alhamdulilah ak Tirmidhi mooy duggul ci kii bi kon dane wa Tirmidhi te dane wax hadithun hasanun sahih mu ne euh, imaamu Tirmidhi mu ngi ko ne abwaabu salaati an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fil ittijaa'i ba'da rak'atay al-fajr mu ne haddathana Bishr ibn Mu'adh al-Aqadi mu ne nettali suñu sëriñ di Bishr ibn Mu'adh al-Aqadi Abu Sahl al-Aqadi al-Basri ad-Darir rahimahullah génn àddina la 245 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Wahidi mu ne nettal nañu Abdul Wahid voilà mu ngi nii ñële imam ke Musaddad Abu Kamil Ubaydillah ibn Maysara kanta imam Abu at-Tirmidhi moom ci Bishr ibn Mu'adh al-Aqadi mu jëla ko ci mu ne haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad gis nga sànq qala mu ne haddathana al-A'mash mu ne nettal nañu al-A'mash gis nga sànq an Abi Salih borom import export gis nga sànq an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra mawlana ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum rak'atay al-fajr raji' ala yaminihi wa fil baabi an Aysata hadiisu Abii Hurayrata hadiisun hasanun sahiihun gariibun min haazal wajhi wa qad ruwiya an Aysata anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam kaana izaa sallaa rak'atayil fajri fii baytihi raja'a ala yaminihi wa qad ra'aa ba'du ahlil ilmi an yuf'ala haazaa istihbaaban. voilà al imaamu Tirmidi rahimahullah mu ne wa fil baabi ñëw na hadiis bu mel nii an Aisha da jële sayyidatu Aisha mooy biñ génn sànq hadith Abi Hurayra bu ne kanta hadith sayna Abu Hurayra bii nag radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne moom hadithun hadith la hasanun ah, bu baax bu baax sahihun bu wér gharib boo xam ne bu tumuranke min hada al wajh wàllu wi mu ne waqad ruwiyata soloo nañ an Aisha te jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha an kaana kene anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam bu ne ruwee nag nekkul ne da ko doyadal parce que hadith la wax gis nañ moom ci sahih yi mu nekk ne sallallahu alayhi wasallam nekkoon na hmm, mooy bi sax imam muslim biñ gis sànk la kaana ila salla rakatay al fajri fii baytihi bu mosoon a julli ñaari rakkaay fajar yi néegam këram ittaja ala a doon euh, tëdd wéer ndiggam ci wàllu ndejooram waqad raa mu ne moo tax sax ba gis na ba'du ahlil ilmi lenn ci waroo xam an yufala haala mooy tëdd googu ñu koy istihbaaban ndax sopp ko ndax lii nga xam ne non seulement hadith bi ne yeneen sa sayna Abu Hurayra yeneen sa sam daf koo digle ne bu kenn ci yéen jullee rakkaay ñaar rakkaay fajar la digle la euh, ndejooram nga di ko def kon loolu ñu ne istihbaab dañ koo sopp léegi nag xadis baa ngi nii léegi xadis bii nii nag daa indi ay wax xam nga ñu ngi lay wax sànq ne am na ñoo xam ne euh, euh, euh, dañ koo fexe di dàq waaw waaw dañ koo fexe di dàq mais noo wérul parce que yow càllale bi sànq Abdul Wahid ibn Ziyad moomu problème la waaw parce que loolu lay sa bi sunna quoi no luy kenn kiiw ko parce que xadis boobu wérul xadis boobu dara dara dara dara ci ku mel ni al imaam ibn Taymiya rahimahullah moom moo ko wax ni nga xamante ne nii noonu la ko boroom azad eh, di al imaam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi eh, eh, daal di solo moo tax imaam ibn <laughs> daal di nettalee imaam al na Ibn Hajar bi muy wax ci hadith bi mu ne hadith bii nii euh, bon après nañ ñëw exactement mais dañu nekk ci taxrij bi nii pour ñu bañ a génn gi mu ne hadith bi waraddahu al-ulama ah <laughs> mu ne ñenn ñi ale yi dañ ko delloo hadith bi que ne mooy bon bon Ibn Hazm la doon wax le fait que mu ne farata la waaw le boroom xam-xam yi dañoo delloo wax jot ci moom mu ne ba moo tax sax bañ leen ni hatta ta'ana ibnu Taymiyya wa man tabi'ahu min fi sihhati al-hadith li tafarrudi Abdul Wahid ibn Ziyad bi mu ne ba moo tax imaam imaam ibnu Taymiyya al-Harrani al-Hanbali rahimahullah daal di euh, jam ak ñi ànd ak moom ci wax jooju ci wéru hadith bii ndax lan Abdul Wahid moo ci wéete ibn Ziyad te wax nañ la ne dëgg la imaam al-Hafiz ci boppam nee na ku wér la waaye ci haditham ci al-Amash am na wax. mu ne wax fi xisbi yi ndax ci mokkalam daa maqaal luñ ci am wala Yahya ibn Sa'id doon wax nekk keroog bi nekk moom après ajjuma ji mais parce que këyit la yor moom ay ay kooku ay ay këyit la yor waaw ko natt ci wàllu mokkal waaw te nit li am solo mooy na mbindam jaar yoon te na fidèle waaw kay bu loolu amee te mu wóor jeex na waaw léegi nag bu tegee këyit yi di nettali ci ci nettaleem ci mokkalam waaw bu boobaa nag lañ naan ah déedéet lii duñ ko nangu parce que moom nettaleem ak mokkalam daa am problème imaam alxam na xajar mu ne wal xaqu annahu taqumu bihi al hujja mu ne lii dëgg mooy xadiis bi ma ne lii lay la lay da ciy taxawe mooy day dàq wax ji nga xam ne moom la imaam Ibnu Taymiyya ak ñi ànd ak moom la ne loolu moom mooy loolu ci boppam la jàppul ne loolu daa dëgëru lu tax ñu bëgg a dàq xadiis bi ci loolu <laughs> que ne parce que euh, voilà Euh, euh, euh, dëgg la Abdul Wahid loolu xam nañu ko waaye mooy moom ci mokkalam la alors que lii dana xaddasanaa ku la wax ne mbir mi nettaliwu ko ak ak bindam parce que bu doon ne bu dul bindul mooy moom xam nañu ko dañuy juum waaye lii nii daa wér daa wér nañ xadis bi xadis bu wér la mooy ma ne su koo dàqe noonu comme ni al borom al imaam Ibn al Qayyim daal di nettali. ci ki nga xam ne mooy sëriñam di di al imam ibnu Taymiyya rahmatullah alayhi maa ne lii xadis bi daraa ci la ñeen la ak wérul de toute façon xadis bi wérul waaw moom da deful <laughs> daw ko da waay wérul waay ah loolu wérul waaw parce que ah, ah, imam al-Hafiz ibnu Hajar kii Fathul Baari bi muy def introduction bi dana qaala Ibnu Ma'iin asbatu ashaabinaa ashaabil A'mash Shu'ba wa Sufyaan thumma Abuu Mu'aawiya thumma Abdul Waahid ibn Ziyaad wa Abdul Waahid thiqa wa Abuu Mu'aawiya ahabbu ilayya minhu waaw mu ne eh, imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil di sëriñu waa domaine bii di seet di lu ñëtu nit ñi nekk ci càllale yi ndax wér nañoo wérul kuñ ci war a setal mu setal la kuñ ci war a jam mu jam la nee na asbatu ashaabil amash ñi gën a dëgër ci ñi doon ànd ak taalibe al sayyidina al amash yi Sulaymaan ibn Mihraan al kaahili al asadi al kuufi rahimahullah mooy ñii Shu'ba waaw parce que Shu'ba moom dane man maa leen fegal li nga xam ne mooy tadliisu amash la <laughs> mun ne boo keroog nag am naa teggi naa sama tànk tuuti quoi <laughs> <laughs> ndax da waroon bañ mu yàqal ma xadiis bi tay moom <laughs> teggi naa sama tànk ca la ma la ma la ma la ma engagé woon ah, eh, loolu it dafa baax boo engagé woo benn mbir nga dem ba ci biir engagement ba nga am loo ci teggi pour des x raisons nga leeral ne ah tey bii nag engagement bu ma jëloon cette fois-ci doxaluma ko lool daa bokk ca amaanatul ilmiya allahu akbar lillahi durru shuba amirul mu'minin saway allahu akbar noo tax bu leeral loolu comme que moo jëloon engagement ci yooyu ne daa am sama sëriñ yi ñoo xam ne ay nëpp nëppalkat lañ am ñoom ñoom ah, ñi ko ci doon yépp muccal naa leen ndax ku ci nekk dama lay laaj ba mu leer damay takkook sa gémmiñ rek boo nee xaddasanaa wala xaddasanaa ba jël boo nee an moom ma la de ma la baal ma sëriñ bi da koo dégg boo nee de ma bàyyi boo nee waaw ma jàpp mu ne waaye nag am na boo xam ne moom amash ah, moom damaa damaa teggi sama tànk waaye mu leeral nga ne fii moom teggi naa fi sama tànk voilà léegi nag bu ko defee gaa yi def baxs bi nag wóor xooli yeneeni yoon est ce que mbir mi wér na dëgg-dëgg que ne da koo dégg loolu mooy li nga xam ne gis nga boroom xam-xam la précision ak dëkk boroom xam-xamu xadiis yi non billahi moo gis ñu gën a précis ci seeni côté yooyu ko ñoom quoi allahu akbar kon moo Yahya ibn Ma'in rahimahullah mu ne ñu gën dëgër ci Euh, euh, taalibey Amash mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ak xaritam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri ak Abu Muawiya rahimahullah ak gina ginnaaw gi nag Abdul Wahid dayru ñëw gis nga position bi mu ko teg mooy mu ne waaye waa Abdul mu ne Abdul Wahid la waa Abu Muawiya ak Abu Muawiya mi ma teg di gën après Sufyan moom moo ma ko waaw mu ne wasaqahu Abu Zur'a imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne imaam Abu Zur'a daal na koy dëgëral wa Abu Hatim ak al imaam Abu Hatim wa Abu Sa'd ak an-Nasa'i ak imaam an-Nasa'i ak Abu Dawud wal-'Ijli wad-Daraqutni hatta qala Ibn Abd al-Barr la khilafa baynahum annahu thiqatun thabt waaw ba imaam Ibn Abd al-Barr ne ma ne amul wuute que ne moom Abdul Wahid ku dëgër la ku euh, ku samp la waaw voilà. mu ne lii la wax. Ah, mu ne waqat ashara yahya al-qattan ila liinihi mooy yahya mooy nettali bi ñu la waxoon sànq ne moom nekkoon na fële ca ajjuma eh, ja ginnaaw ko mu ko doon mu ko ñu ko doon eh, fàttali fàttali wante ah hadithu Shu'ba yi eh, al-Amash mais xamu ci woon dara benn xaraf waaw imam al-Hafiz nag ne mu ne wa hadha ghayru qadih li an qadih li annahu kana sahiba kitab wa qad ihtajja bihi al-jama'a mu ne lii du problème moom la ñu wax sànq ba léegi kene Yahya ah, ah, al-Qattan ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan ah mu ne dafa nekk euh, euh, mu ne loolu euh, imaam al-Hafiz rahimahullah ah mu ne loolu loolu loolu jamu ko parce que borom téere la woon moom lay doon wax ne na takk daa am ñaari takk takk xol mokkal ak téere boo mënul sa téere boo mënul dakk kay mais am sa téere fidèle na te baax na mais loolu doy na moo tax kay léegi bu yorul téere ngeen koy laaj kay ci hadith yoo xam da koo bindoon mais du ko xam. te daa ragal yàlla bu ragalee yàlla du ci wax moo tax xarfan du ci jéem a aventure lu ngeen ko laaj mu ne ah loolu xaw ma ko loolu moo tax yam mu ne loolu da koo jam <laughs> téereem la doon nettalee <laughs> boo ñëwee laaj ko tayarul téereem la gëm gëm wax mu nekk fa di bu boobaa bu dugg ci doxu faaw yi mu ko ne te loolu daal dinay layee Abdul Wahid ñi aljamaa ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yii nga gis ci kutubu sitta gi lañu fay gis waaw kon loolu lu am am solo la lii lépp c'est pour wax ne Euh, bo li nga xam ne moom la al imaam Ibnu Taymiya rahimahullahu di dàq hadis bi loolu nekkul loo xamante ne nii lu ñu mën a nangu la voilà comme ni ko imaam al-Hafiz Ibnu ne ma ne loolu euh, loolu noonu euh, déedéet <laughs> lii dëgg daa nekk loo xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy lu ñu mën a laye la waaw waaw waaw <laughs> waaw te imaamu wala imaamu Nawawi ne isnaadu ala shart ash-shaykhayn waaw waaw te na ko Abu Yahya Zakariya al-Ansari lii bi borom Tuhfatul Ahwazi yi mu ngi indi boo fa demee mi sharh hadith bi mu indi mu ne ash Abu Yahya Zakariya al-Ansari ci Fathul Allaam tamit la wax ne sanad bi ci sharh sanadu shart ash-shaykhayn góor ñu fi nekk moom ngay fekk ci Sahih Imaamul Bukhari Muslim léegi mu ne fa in qulta mais kayfa yakunu hadith Abu Hurayra hadha hasanun hasanan sahihan wa kayfa yakunu isnadu ila al-A'mash ala shart shaykhayn wa fihi al-A'mash huwa mudallis wa qad rawahu an Abi Salih bin Anana qultu na'am huwa mudallis lakin ananatu huwa an Abi Salih mahmul ala al-ittisal qala al-hafiz Dhahabi fi al-mizan huwa yudallis wa rubbama dallasa an da'if wa la yardi bima bihi fa mata qala akhbarana fulanun fala kalama wa mata qala an tatarraqa ilayhi ihtimal at-tadlis illa fi shuyukhin lahu akthar anhum ka ibrahim wa ibn wa'il wa abi salih as-samman fa inna riwayatahu an hadha as-sinf mahmul ala al-ittisal mu ne waaw booba waxee ne non mais yéen yow nañ ngeen mën a waxee hadis bi ci charte cheykhaana dëgg la góor ñi ñoo nekk ci sahih imam al-Bukhari ak imam Muslim nga leen di fekk mais al-Amash daa nekk ci tàllale gi buñ paree ci Abdul Wahid wax nañ ay waxam te moom nëpp nëppalkat la te fii dane an abi salih waxul haddathana de wala haddathani waaw dane an nga xam ne man naa yenu ko ne da koo dégg wala déggu mu ne waaw mu mudallis la waaye an anam mooy an boog moo abi salih loolu dañ koy yen ci kene dafa jokk loolu ndax mu ne al imam al hafiz az-zahabi rahimahullah wax na ci al mizan ne moom mudallis la waaye léeg-léeg mu nëpp nëppal nëbb koo xamante ne nii ku di la du wax ne ci moom la ko jële daal di koy sute waaye te du ñu xam ah ci kan la léegi moo tax bu nee axbaranaa wala xaddasanaa yooyu dañuy xam ne lii dëgër na moo tax somba ne woon man loolu laa leen assuré dama leen di laaj mu leer naññ laa sama sëriñ yi doo al amas mi di nëpp nëppal kat léegi nag waaye bu nee an nag bu boobaa wax ji mën naa nekk jokkaloo na mën na bañ a jokkaloo bu boobaa dañuy xool waaw ci yan sëriñ la ko jële waaw mu ne bam bu dee sëriñ yii la yi nga xam ne dafa bari lu ñu jële ci ñoom ka Ibrahim ak Ebu ak ki nga xamante ne mooy euh, an-Naxa'i rahmatullahi ak abu ak ak euh, euh, wabnu Wa'il ak muy abu Wa'il ak ki nga xam ne mooy abu Salih mii di Zakwaan as-Sammaan fa inna mu ne bu jëlee ci ñi moom al-Amash loolu dafa teg ci nga xam ne mo dañuy jàpp ne dafa jokkoloo waaw waaw léegi mu ne fa in qulta boo waxee imaam <laughs> Ibn al mooy li ñu waxoon sànq kene wax na ci Zaadul Ma'ad ginnaaw bi tuddee hadiisu Abu Hurayra mu ne sami'tu Ibn Taymiyya yaqul haaza baatil wa laysa bi sahih <laughs> la ko Imaam Ibn Taymiyya mu ne man de Ibn al-Qayyim dégg naa sama sëriñ bi Ibn Taymiyya mu ne hadiis bii nii haaza baatilu neen la kene yeneen sa sallam moo ne idaa sallaa ahadukum rak'atayil fajr falyattaji' alaa yamiinihi bu kenn ci yéen jullee ñaar rakkaay fajar na tëdd ci ndeyooram mu ne man dégg naa sama sëriñ bi Abu Ibn mu ne hada batilun lii moom neen la walaysa bi sahih sa wérul wa innama sahihu anhu al-fi'l wal amr tafarrada bi Abdul Wahid ibn Ziyad wa ghalata fihi waaw imam Ibn Taymiyya mu ne eh, eh, eh, lii moom neen la te wérul li wér mooy te yoneen saa sam dëgg la wér na ci Sayyidatu Aisha mooy hadis bi ñu gis sànq bi njëkk a gis te tëdd na dëgg la dëgg tëdd na ginnaaw bi nga xam ne ci la julli ñaari rakkaay fajar yi ba pare waaye kanta ñëw ne moom da koo loolu nag moom moolu abu abdul wahid moo ci ibn ziyad moo ci wéete te da cee juum waaw <laughs> waaw moo la borom léegi nag borom tuhfatul ahmadi yi mu ne qultu ma ne tafarrudu abdul wahid ibn ziyad bi ghayru qarihin fi sihhatihi fa innahu thiqatun sabt qad ihtajja bihi al a'immatu sitta wa huwa min athbati ashab al a'mash kama arafta min ibarati uh, muqaddimati al fath fa qawlu al imam ibn taymiyya hadha batilun wa laysa bi sahih ila akhir laysa bi sahih kayfa wa qad sahahahu Tirmidhi wa huwa min a'immati shah wa qala an-Nawawi wa ghayru isnadu ala sharti shaykhayn voilà mu ne ma ne man al imam al Mubarakfuri ma ne loolu imam Ibn Taymiyya rahimahullah wax ne kii dajee juum ma ne euh, wé ne dacee moo ji wéet juum ci wéetu ko Abdul Wahid ci hadis bi loolu da koo jamul jamul ci ne lii wérul ndax moom ku dëgër la ku wóor la ku dëgër la te kutubu sitta waa kutubu sitta ñoom ñëpp dañoo lay ay xadiisam xanaa imaamul Buxaari quand imaam Muslim imaam Abu Daawuda imaam at-Tirmidhi Abu Ibn Maaja an-Nasaa'i Ibn Maaja ñoom ñëpp dinañ lay ci koo xamante ne du dara quoi <laughs> hein surtout imaamul Buxaari quand même euh, ba imaamul Dahabi naan képp ku imaamul Buxaari indi ci ci Sahih bi yow moom jéggi nga pooba ñoom ñëpp dinañ dëppoo ci waa joo xamante ne nii loolu euh, la déedéet voilà <laughs>